inna fil jannati shajaratan yasiiru raakibu aljawaada almudammara assarii'a mi'ata sanatin maa yaqta'uhaa muttafaqun alayhi wa rawaahu fi saxiixayni aydan min riwaayati abii hurayrata radiyallaahu anhu annahu qaala yasiiru raakibu fi zillihaa mi'ata sanatin laa yaqta'uhaa walillahi alhamdu wal minna kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ba léegi ci suñu chapitre bii di trois cent soixante-douze baabu bayaani maa a'adda allahu lil mu'miniina fil janna muy dernier chapitre Riyaadus Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadis 1885 mu ne woon wa an Abi Muusaa radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ah, qaala qaala inna lil-mu'mini fil jannati la xaymatan la xaymatan min lu'lu'atin waahidatin mujawwafa banim jeexa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi muy xadis mille huit cent quatre-vingt-six mu ne waan abi Sa'id al-Khudri mu ngi jële ci sayyidina mawlana Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhuma an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal nee na nee na inna fil janna nekk na biir àjjana shajara benn garab goo xam ne yasiiru dina daw arraakibu ki nga xam ne dafa war le chevalier wala le cavalier lan la war aljawaad fas woo xam ne naaru góor la <laughs> pur sang pur sang bu baax un pur sang waaw almudammar bi nga xam ne dañu koo tàggat fas woo xam ne dañ koo tàggat dressé ko bu baax nga xam ne fas de course la waaw moom moom kii rek waaw as-sari' ba bare gaaw comme l'éclair fiw waaw mi'ata sana téeméeri at waa ji bu yaree façon di ko dawal buy daw ni gën a gaawe garab gi benn garab lay romb nii benn garab laa yaqta'uha du jeexal garab gi yaa ngi imaginer lool garab gi daa nekk nii taxaw sam benn waay jóge fi garab gi commencé yor fas wu gën a gaaw ci fas yi di ko dawal pour dem beneen fi garab gi jeexe tronc bi kese tronc bi cent bu ko dawee sans arrêt sans arrêt guddeeg bëccëg cent fas wi gaaw tam même rythme ma sa taxaw fas wi dina daw cent ans ba léegi garab gi jeexalagul garab gi allahu akbar <laughs> tout saa yi mu ne muttafaqun alayhi de hadis bi al imaamu Buxaari ak imaamu Muslim Abul Husayn taalibi bi wokk nañ ko solo mu ne war a kii ban sa ban saxaaba la Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu mu ne wa wa rawayaahu solo nañ ko ba léegi fi saxiixayni ci saxiixayni waaye cette fois-ci aydan ba léegi min riwaayati Abi Hurayrata jëlee nañ hadis bi ci beneen euh, euh, taalibi yeneen saa sam muy Seydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah waaw waaw foofu aydan min riwaa abi hurayra foofu dane qaala neena yasiru raakibu fekk yoneen saa saa boo doon voilà mu ne rak yasiru dina daw ar raakibu añi war gi fii zilliha ci keram mais du ker googu keru àjjana nag du naajo ko waral parce que la tara fiha shamsan wala zamhira la borom bi wax àjjana doo fa gis soleil waaw amul soleil ah. waaye seddaay yu metti yooyu seddaayu sibérien yooyu seddaay yooyu nga xam da ngay génn boo am na nooy soloo sax mel ni sa baaraam yi dañ ciy jàmbay puso tellement ni muy mettee non loolu amu fa ah. moo tax fii villiha bu la nee ker mooy du keru jantan ah. mooy ci ronam ci ronam ci lay daw ci ronu garab gas miata sana téeméeri at laa yaqta'uha du ko dog kon al imaamu léegi kon dane xadiis bu Abu Sa'id bi kon la ñuy gis kon ñaari xadiis la fii bu Seyna Abu Sa'id ak bu Mawlana Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa Abu Hurayra imaamul xaafis xadiis bi est ce que ñoom solo ñu ne al imaamu seen sëriñ seen sëriñu seen al imaamu Ahmad Seydina Anas solo na xadiis bu mel nii bu mel nii Mawlana Abu Sa'id Aba Sa'id al-Khudri boobu al imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo tamit al imaamu al imaamu al imaamu abu abu abdillah al Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko eh, ci ay bërëb kitaabu par exemple baabu sifatil jannati wan naar mu ne bo dafa indi bu Seyna Abu Hurayra bi moom la njëkk door a teg Abu Seyna Abu Hurayra fi Abu Sa'id léegi ñun Seyna Abu Sa'id la ñuy njëkk jël mu ne wa qaala Ishaq ibn Ibrahim mu ne wa qaala nee na Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar <laughs> ibn Ubaydillah Abu Yaqub al-Hanzali an-Naysaburi di Ishaq ibn Rahowiya gane àdduna 161 génn àdduna 237 gis nga Imam Bukhari dane wa qaala Hmm. waqaala googu euh, léeg-léeg euh, boroom xam-xamu euh, kii dañ ciy taxaw mooy Isaaq ibn Rahawayh qaala boobu mu wax xam nga neewul haddathanii wala haddathanaa walla yooyu wala axbaranaa mooy qaala est-ce que qaala bu ko boroom xam-xam bi waxee ça veut dire que moo haddathanaa ñoo yem poids loolu li gën a dëgër mooy bokkuñu ah voilà non yemuñu waaw waaw léeg-léeg ñu nekk loo xamante ne mudaakara la wala ñuy discuter noon xaala lii ak yu mel noonu hmm? waaw kon mu ngi noonee mooy euh, lii taaliq la waaye mooy euh, càll la boo xamante ne bu dëgër la daal di nay ndax mën na nekk ne Seydina euh, Imaamul Buxaari wa qaala Ishaq mën na nekk ci moom la ko jëlee directement mën na nekk jëlewu ko te sëriñam la mooy Ishaq ibn Rahowi mi mi nga xam ne am na yenn ci nettali yu ne sax moom moo tax mu bind sax yi voilà fii da ne wa qaala lana moo la imaam al-Hasan Hajar ne ah, lii nag imaamul Buxaari wax ne mu ne wa atlaqa al-Mizzi taba'an li Abi Mas'ud anna al-Bukhari wa Muslim akhrajahu jami'an an Ishaq ibn an Ishaq ibn Rahawayh ma'a anna lafza Muslim haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali wa huwa ibn Rahawayh wa laysa min ra'yi al-Mizzi at-taswiya bayna haddathana wa qala bal wala qaala li wala wa qaala lana bal yu'lamu ala mithli dhalika kullu hmm, ala mithli dhalika kulli alamatu at-ta'liq bi khilafi haddathana mu ne imaam al-Mizzi di Abul Hajjaj sëriñu imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi ah, borom atraf yi nee na moom dafa topp Abu Mas'ud kene al-Bukhari imaam Muslim hadith bi dañ koo solo rahmatullah alayhi ma jële ko ci Ishaq ibn Ibrahim di al-Hanzali mu ne alors que bu dee imaam Muslim dana haddathana Ishaq ibn Ibrahim muy Ishaq ibn Rahawi moom dane nettali nañu alors que imaamul Bukhari waxul loolu ah moom dane qaala wa qaala Ishaq ibn Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim nee na rahmatullah alayhima alors loolu mu ne al-Mizzi man li ma ci jaaxal ma imaam al-Hafiz na Hajar moom daan ànd ci wax jële te pourtant moom <laughs> wa min ra'yi al-Mizzi moom mooy jëmuwaayam ak ni mu jàppe ci mooy këne moom boolewul ak taswiya bayna haddathana wa qaala waaw moom boo nee xaddasanaa ak ku ne xaala kii ne xaddasanaa te nañu wala mu ñëw fii ne xaala jàppul ne ñaar yooyu benn la bal li am ba res wala xaala lii bu nee sax waa ji nee na xaala lii wala yooyu wa xaala la naa wax nañu moom jàpp nañu loolu noonu bu ak xaddasanaa yemuñ waaw mu ne bal li am ba yoo la mu dañuy xam ala misli daalika yu mel ni kullihi yi yëpp que ne alaamatu ta'liq mooy loo xam ne dañ koo mooy am na dañ koo yoor waaw dañ bi xilaafi wuteeg haddathana al imam di haddathana en tout cas mu ne qaala al imam al Bukhari kon mu ne wa qaala Ishaq ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi qaala akhbarana al Mughira ibn Salama mu nekk ñu nettale mooy al Mughira ibn Salama al Qurashi Abu Hisham al Makhzumi al-Basri génn àddina la 200 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Wuhayb mu ne ki nett mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawla Abu Bakr al-Basri al-Karabisi rahmatullahi alayhi génn àddina vers les années 107 génn àddina 165 an Abi Hazim mu jël Abu Hazim Abu Hazim Abu Hazim gën nañ ko gis Dinar Abu Hazim al-A'raj Ah, at-Tammar al-Madani al-Qaas az-Zaahid al-Hakiim rahmatullahi alayhi génn àddina 133 am na yu wute ah, moom mu ne an Sahl ibn non non loolu yow man maa ngi jàpp feneen de Abu Saïd lañ nekk no non euh, parce que Sahl ibn Sa'd daam hadis bi sahaaba yi ko solo te ma Buxaari da leen ragale daa ñëw di hadis Seydina Abu Hurayra après mu teg hadisu ki nga xamante ne mooy Seydina Sahl ibn Sa'd lépp ci même page bi quoi après mu teg ci hadith sayna wa mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu léegi moom qaala Abu Hazim la wax gis nga fii la ne qaala Abu Hazim mooy am na ta'liq parce que Abu Hazim mooy Salmatu ibn Dinar mi ñu doon wax gis nga imam Ibn al-Bukhari non seulement Ishaq ibn Ibrahim mi sëriñam ci al-Mughira la ko Ibn Salama mu jële ci Wuhayb mu dóoru ñëw ci Abu Hazim Abu Hazim nga xamante ne moom ci cinquième tabaqa bi la bokk génn àdduna vers les années 133 moom moom moom taalibi saxaaba la te imaamul Buxaari soli na nekk taalibi saxaaba moo tax mu ne qaala Abu Haazim <laughs> ah waaye mooy dafa jokkaloo ci sanad bi nga xamante ne moom la tudd nii moo tax mu waxe ko noonu ah <laughs> mu ngi ne mooy mooy mooy ci Isaaq ibn Ibrahim la jóge jaar jaar jaar ba ci Abu Haazim comme niñ gisoon ci kaw sànk rek qaala Ishaaq ibn Ibrahim qaala axbaranaa al-Mughira ibn Salama qaala haddathanaa Abu Wahb an Abi Haazim voilà moo tax mu ne qaala Abu Haazim fa haddathtu bihi an-Nu'maan ibn Ayyaash parce que avec hadith bi yëpp lii mooy moo taxoon bee am am solo xoola xoola nañ jël bu njëkk bi nañ jël fi ñu jëloon sànq jël bu Seydina Abu Sahl ibn Sa'd après daal di jël bii ndax ñoom ñoo taxaloo te bu Seydina Abu Sa'id bi li ko indi mooy li Abu Hazim di wax nii xoola nañ jël fi ñu waxoon wa qaala Ishaq ibn Ibrahim mu ne Ishaq ibn Ibrahim kon gisoon nañ ko sànq qaala na akhbarana al-Mughira ibn Salama qaala haddathana Wuhayb an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd bi Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Zalab ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraji Abu al-Abbas ñi Abu Yahya al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi al-Madani génn na 88 am na wuute radiyallahu ta'ala an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna fil jannati la shajaratan yasiiru raakibu fii zillihaa mi'ata aamin laa yaqta'uhaa comme hadiisu sayyidinaa mawlaanaa Abu Hurayra léegi qaala Abu Haazim Abu Haazim ne ndax lii moo ñu wax qaala Abu Haazim nee na fa haddastu bihi Nu'maan ibn Abi Ayyaash hadiis bi moo ko Abu Sahl ibn Sa'd daal di nettali ma nettali ko am Nu'maan ibn Abi Ayyaash muy am Nu'maan ibn Abi Ayyaash Zayd ibn Saamit Abu Salama Abdullah bokkoon ci waa Ansaar az-Zuraqi ci waa Banu Zurayq al-Ansari radiya rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xamante ne nii mooy entre les années quatre-vingt-dix ak les années ak les années cent nee na bi ma ko nettalee qaala mu ne haddathanii Abu Sa'id mu ne ma lii nii nga ma nettali Seydina Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra radiyallahu anhu Abu Sa'id al ansari radiyallahu anhu génn àddina la 63 moom daal dina koy daal dina koy solo mu daal damay nettali an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-raakibu al-jawaad al-mudammara as-sari'a mi'ata 'aamin ma yaqta'uha fii mu ne ma au lieu de la comme ni ñëwee ci Riyaad bi waaw Riyaad bi noonu la ma yaqta'uha loolu la ñëw si ma yaqta'uha waaw ma yaqta'uha du ko doon kon nii la ko al imaamu al Buxaari indi ah léegi ba la ñu mooy xadiis sayna Abu Hurayra bi ndax fii la nekk wala nañu wax imaam Muslim ba pare al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a moom mu ngi ko indi ñi nga xamante ne nii eh, moom mu ne moom nañ xool al imaamu Muslim comme kitaabul janna wa sifati naimiha wa ahliha wa ahliha babun inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata am comme de haddathana ishaq ibn ibrahim al-hanzali moom lañ gis sànq ci riwaa imaamul buxaari dane qaala ibrahim qaala ishaq ibn ibrahim qaala axbarana al-makhzumi moom lañ gisoon sa mu al-mughira ibn salama rahmatullahi alayhi qaala haddathana wuhayb ibn khalid gis nañ ko sànq an abi hazim bi sal salama gis nañ ko sànk rahmatullah alayhi an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata 'amin la yaqta'uha fi qala Abu Hazim voilà ndax hadith yi noonu la ñëwee Abu Hazim noonu la ko neeta war Imam Bukhari gis nga même chose Imam Muslim qala Abu Hazim rahimahullah fa haddathtu bi Nu'man ibn Abi Ayyash az-Zuraqi rahmatullah ala al-jami' fa qala haddathani Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu al-jawada al-mudammara as-sari'a mi'ata 'amin ma yaqta'uha kon hadisu Sayyidina Abu Sa'id jàngoog léegi nag mu des hadisu Mawlana Abu Hurayrata Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu imaamu Buxaari muttafaqun alayhi moom solo na ko imaamu Ahmadu ibnu Muhammad daal dina koy solo al imaam at-Tirmidi na ko noon al imaam ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi alayhim al imaam al-Buxaari indi na ko comme kitaabu tafsir suuratul Waaqi'a baabu qawlihi wa dhillin mamduud voilà mu ne haddathana Ali mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mu ne nekk suñu sëriñ di Ali ibn Abdillah di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawla Abul Hasan Hayyatul waadi al-Madini yu di ki nga xamante ne mooy sëriñam bu mag bi Abul Hasan yi génn àddina cent soixante ans génn àddina deux cent trente-quatre rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Sufyan mu ne ki nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali al-Kufi al-Makki Abu Muhammad génn àddina cent sept génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullah alayhi an Abi Zinad mu jëlee ci Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman Abu Zinad la siiw woon gane àddina 64 génn àddina 130 am na wute an al-A'raj mu jëlee ci Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan Abu Dawud ñu ne Abu Hazim ñu ne Abu Muhammad rahimahullah gane génn génn àddina la 117 an Abi Hurayrata mu jëlee Sayyidina wa Mawlana al-Hafiz Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina la cinquante neuf radiyallahu anhu yablughu bihi nabiy sallallahu alayhi wasallam mooy di ko jotale mooy euh, marfu' la di ko jotale yonent bi alayhi salaam hadith la wam dana yonent saa sama ko wax annahu qaala inna fil jannati shajaratan yasiiru ar-raakibu fii zillihaa mi'ata 'aamin laa yaqta'uhaa waqra'uu in shi'tum wa zillin mamduud voilà moom mu yokk ci jàngaleen ca suuratul waaqi'a bu ngeen bëggee wa zillin mamduud wa maa'in maskuub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara ghuruban atraba li ashabil yamin Allah <laughs> mu ngi noonu léegi bon léegi euh, euh, imaamul kii yo num tudd al al al al al Bukhari yu euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a fi mu andi woon hadiisu kii bi Euh, ki wala baax na nañ jël xadiisu ki nga xam ne mooy al imaamu muslimu abul xusayn moom kantanan la ko solo jële ko ci sayyidina wa mawlana aba hurayrata mu ne kitaabul janna bii la njëkk indi juste avant xadiis bi ñu jóge léegi muy bu sayyidina mawlana abu sa'id ak sahl ibn sa'd bi mu dajale noonu mu ne kitaabul janna wa sifati na'imaha wa ahliha baabun inna fil jannati shajarata yasiru rakibu fi zilliha mi'ata am mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi gane àddina 148 génn àddina 240 qaala mu ne haddathana Laythun mu ne ki ñu nette mooy Laythun de al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri al-Faqih gane àdduna 94 jàpp 93 96 jàpp 94 génn àdduna 175 nekkoon sëriñ waa ahlu Misr rahmatullah alayhi ah an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mu jël ko Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 123 ci li gën a siiw mais am na wuute an abiihi moom day jële ci Seydina Abu Hurayra di jëlee ci baay bi jëlee muy jëlee ci Seydina Abu Hurayra moom bii nag. an abiihi ci baayam di Abu Sa'iid Kaysaan al-Maqburi al-Madani al-Jundai ne Jundai la mawlaahum rahimahullahu ta'aala génn àddina la cent rahmatullahi alayhi ci li gën a dëgg an Abi Hurayrata mu jëlee ci Sayyidina mawlaana Abu Hurayra al-Haafiz ad-Dawsi al-Yamaani génn àddina la cinquante-neuf radiyallahu anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna fil jannati la shajaratan yasiiru ar-raakibu fii zillihaa mi'ata sana voilà imaam al muslim mu ne haddasanaa Qutaybatu ibn Sa'iid qaala mu jëlee ci Qutayba mu jëlee ko ci beneen Serigne Kurul Layth mu ne qaala haddasanaa al-Mughiira ibn Abdirrahmaan al-Hisaami mi ngi gisoon saa nga fële voilà muy al-Mughiira ibn Abdirrahmaan rahimahullahu ta'aala ibn Abdirrahmaan euh, léegi moom euh, euh, non kële al-Mughiira Mughiira bi ñu gisoon Mughiira ibn Salama la voilà Abu Hisaam Maxzuumi la mais bokkul ak kii voilà. <laughs> voilà lii mooy mooy ñi nga xamante ne nii al muxtalif wal muxtalif mu Mughira mi gisoon euh, euh, mu muy al Makhzumi Mughira ibn Salama la alors que kii du Mughira ibn Salama haddathana al Mughira Qutayba mu ne al Mughira moo imaam Muslim bañ nga jaawale ko kii ñëw Mughira bële mu ne yaani ibn Abdurrahman al-Hizaami kii du kële Maxzumi la kii Hizaami voilà bokku ñoom yu du kële mooy parce que banu Maxzum banu Maxzum mooy tribu ñoom al-Arqam ibn Abi Arqam ci saxaaba yu mag yooyu ñoom Abu Salama Ummu Salama ñoom ñépp foofu lañ bokk waaw bu dee ci kacoor yu mag ñi moom Abu Jahl <laughs> mooy mooy seen waaso ci waa Quraysh seenum néeg banu Maxzum alors que waa banu Hizaam ñi ñii beneen affaire lañ mooy mbokk sayyidatu Khadija yi radiyallahu anhu mu al-Mughira ibn Abdurrahman ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam voilà moo tax Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Khuwaylid mooy Hizam mi nga xam ne frère euh, yaay euh, Khadija la mooy maamam voilà moo tax Khadijatu bintu Khuwaylid Hizam bintu Khuwaylid voilà <laughs> kii euh, mooy mbokk saxaaba bu siiw bi la borom la tamima lay sa inda voilà Hakim ibn Hizam frère wu Hakim mooy maamu kii Hakim ibn Hizam nga am na yaay Xadiija bàjjanam la woon ah moom nee nañ Hakim moom moo mayoon Zayd ibn Haarisa mayoon ko sayyidatu Xadiija bàjjanam bi mu sëy yonent bay saa saa mu jël Zayd ibn Haarisa mu sayyidatu Xadiija radiyallahu anha may ko yonent bi saa sala frère Hakim nag Xaalid mooy maamu Mughira mi moo noo ñu naan ko al-Hizami al kon mu ngi noonee rahimahullah buñ ko jaawale kële Eh, kañ la gane addina kañ la génn addina loolu dajuma ko an abi zinadi gis nañ ko an al-Araji nañ ko ci riwaaya bole an abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu wa zaada la yaqta'uha mooy inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-raakibu fi dhilliha mi'ata sana la yaqta'uha waaw lii la nan lay wane mooy day wane hajana sawaay ni mu yaatoo ah yow benn garab benn garab goo xamante ne nii benn garab moo moo moo moo gudde noonu waaw mooy li yàlla lëkkaale ba suñu muntu bi mooy ajjana ga nga xamante ne nii arduha samawati wal ard u'iddat lil ladina amanu lillahi lillahi sawaay ak ndawam bi sallallahu alayhi mooy àjjana ñi nga xam ne arduha largeur bi rek asamaan yeeg suuf yi la ci guddaay benn benn àjjana allahu akbar loolu loolu rëy na de mooy la yàlla yi eh, waajalal ñi nga xamante ne ñooy waa àjjana mooy xoolal yaatuwaay bi benn garab léegi garab googu gan garab la nga xamante ni aljawaat arrakib day war jawaat jawaat mooy pur sang mooy fas yu gaaw yooyu nga xam ne dañ leen di jox ñu lekk niñ leen di kiiwee mutammar dañ leen di jox ñu lekk di leen jox ñu lekk lekk lekk lekk lekk lekk ba kii après ñu tëj leen fenn waaw ba duuf ñu tëj leen fenn muur leen ay ay ay ay ay mbàjj ay sër ay kii yooyu ba ñu ñàkk tooy kap ñàkk ba kii bi après nag ca li ñuy gën a saware loolu mutammar waaw waaw nit ki war ko mu di ko dawal amul arrêt sans arrêt sans toqi nañ nañ def pause donc daw rek waaw di cent ans ci keru ci renu ronu garab bi parce que wax nañ la du ker du ker goo xam ne naaj wee ko waral mooy ci ronam cent ans manu ko manu ko manu koo manu koo kii quoi allahu akbar <laughs> léegi garab gi gan garab la gii mooy gan garab allahu akbar waaw allahu akbar imam al-Hafiz Hajar mu ne fii hadiisi Asma bint Yazid inda Tirmidhi mu ne boo demee ci hadiisu Asma bint Yazid mi nga xam ne al imaamu Abu Isa sum Abu Isa léegi mooy Muhammad ibn Isa saway ibn Saw ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne boo fa demee ci xadiisu Asma bint Yazid ah ñu sakkan daa ngi koy fàttalo ci nisaam xawla rasul gisoon nañ yooyu jële allahu akbar lu nekk jamonoom quoi allahu akbar léegi mu ne foofu ci xadiisu sayyidatu Asma bint Yazid wala bu ak addam yi nii la ñëwee dane sami'tu rasulallahi sallallahu wa sallam yaqul wa muntaha mu ne yasiru rakibu fi dhillil fay'i minhu minha mi'ata sana aw yastadhillu bi dhilliha ar-rakib mi'ata sana waaw mu ne foofu dane man dégg naa asma yonent bale saa saam bi wax après mu tudd sidratul muntaha mooy déem goo nga xam ne fala lépp mooy fala fala mbir yi jeex waaw sidratul muntaha cèdre googu garab googu nga xamante ni nii fala mbir yi téeg ba fala yem nee na mu koy tudd après mu ne garab googu aji war gi dina war di dox ci suufam ci ronam mooy fay bi muy wax rek bul foog ne benn ker boo xam ne naaj wee ko indi déedéet waaw mu ngi noonee <laughs> léegi mu ne dina ci daw téeméeri at du ko dog dina ci daw téeméeri at ci ronam walla boog dina ci kerwu téeméeri at imam al-Hafiz Hajar mu ne wa yustafaadu minhu ta'yinu te wala ta'yina ash-shajar al-madhkura fi hadith al-bab mu ne dañ ciy jàng kon ci la ñuy xamee garab gi yeneen saa sam bi wax mooy daan garab kon mooy sidratul muntaha muntaha moom la dëkkati cop mu ne te lool wa axraja ahmadu mu ne al imaamu ahmad soloona wa saxaxahu ibnu hibbaan te imaam Ibn Hibbaan daal dina koy dëgëral min hadiisi Abi Sa'iid rafa'ahu tey mu wax beneen boo xamante ne Seydina Abu Sa'iid wax beneen garab boo xam da koy këti yeneen saa sax mu ne shajaratu Tuuba mi'atu sana mu ne gis nga shajaratu garabu Tuuba googu parce que garabu Tuuba gandum garab la bu nekk biir àjjana moom itam garab la téeméeri at la mu ne wa fii hadith Uqbat ibn Abd Abd as-Sulami fii izami asli shajarati Tuuba waaw mu ne jëlee nañ tamit ci Uqbat ibn Abd as-Sulami ci màggaayu garabu Tuuba ni mu màgge mu ne law irtahalat jaz'atun maa ahaatat bi aslihaa hattaa tankasira turqwatuhaa hurma ya kon ne garab googu mu ne garabu Tuuba ni mu réye biir aljama dafa rëy xamante ne nii gis nga géléem yooyu nga xam ne dañoo nekk ndaw jaza nekk di door a am doole nii gis nga bu doon ne ñoom ñoo ko jël ñoo moo moo ko doon daw moo ci doon daw si ronam cosaanu garab gi manu koo manu koo jeexal loolu day daw a daw a daw a daw a daw ba baatu baatu baatu kii si baat yi ne pét dagg mooy day faatu ta ko jee ta ko dog mukk <laughs> ma la <laughs> hawla wala quwwata ah si baat yi ñaari si baat yi ñoo naan pit daal di dagg moom jëleen googee haraman te day daw ba nekk mag mooy yow bi nekkee jeune nii di koor a nekk dëgër lay commencé di daw di daw di daw ba néew ba nekk màgget ba yee te cosaanu garabu tuuba sawaay jawaay saa yi manu ko <laughs> managu ko <laughs> managu koo jéggi quoi la hawla wala quwwa ha kon fii am nañ kon dañ ciy xamee que ne sidratul muntaha ak shajaratu tuuba yooyu yëpp daa nekk garab yoo xam ne mooy garabu aljana yi yii nii yoo xam ne sawaay mooy tu imagines nekk ay garab yoo xamante ne en plus yoo xam ne day surplombé yëpp aljana yaa ngi imagine loolu yeneen saa sam day gis xadiis yi ci tegu ne kenn day toog biir àjjana nekk néegam nii nekk ay appartement am ay kiyam xool ke ko gën a sori comme biddiw ba na koy gisee xoolal garab yoo xam ne day alimenter àjjana ji waaw loolu pour wan la li boroom bi màgg li mu waajal way ngëm yàlla yi àjjana ni mu rëyee te garab jii rek mooy keram yow mënoo ko mooy loolu loolu waxit la pour walla ne loolu sawaay <laughs> daanaka fu ngeen ko takk ci yaatuwaay dépassé na ko allahu akbar waaw yal nañu borom bi boole ca zillin mamdud yooyee dajala ñu ko ñun ñépp way <laughs> waaw allah allahu akbar waaw kon mu ngi noonu lii moo tax imaam andi ko fi pour la ne leen na ngoog ak genn garab moo toll nii li nga xam ne moom la borom bi te garab yooyu garabu xéewal la de waa ji keroog day benn garab ne borom bi waa garab gee doo ma ci jege lu ma ma daal di kerlu ca suufam te naan ci ndoxam dootuma la laaj leneen de yàlla <laughs> léegi boobu mooy ci biti la nekk garab yooyu mu doon gis moom waaye bi ci biir surtout bi sidratul muntaha waaye shajaratu tuuba Allahu akbar kon mu ngi noonu kon xadiis bi mu ngi noonu walillahi alhamdu wal téeméeri at boo dawee ci ronam tamit du tax nga dog ko léegi nag insha allah kon dañu yem noonu bii di ñëw ñu gis xadiis mille huit cent quatre-vingt-sept bu Seydina wa Mawlana Abu Sa'id baleegi al-Khudri Abu Abu Sa'id al wala kan Seydina Abu Hurayra ah bu kan la ñu ne la kooku nag hadisu Seydina la hadisu Seydina la wa mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda hmm? Allahu akbar moo loolu dafa yéeme yéeme na yéeme na wallah waaw yal na mu borom bi kiiwal ko waa hmm? non Seydina Abu Sa'id ibn Abu Hurayra wa anhu abu abu sa'id la al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in